ajmaciina amma bacd fa yaquulu alimaamu alxafidu alxujjatu alcalam abu zakariya muhyiddin annawawiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wal wa wa wal xamsiin baabil haadi wal xamsiin wa an Ubaadata bni Saamit radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam man shahida an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna ciisaa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaahaa ilaa maryama wa ruuhun minhu wal jannatu haqqun wan naaru haqqun adxalahu allahu aljannata ala ma kaana min alamal muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim man shahida an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullahi harrama allahu alayhi nnar kon alimamu alxafiz annawawiyu rahimahu allahu taala ñu indi ci xadiis bi ah, ah, di premier xadiis waaw numéro un ci buntu bi ci vingt-sept yi ñu war taala en ah, fait ah bon je ne sais pas <laughs> gaaw yow lu ci gaaw <laughs> nga eh, bëgg ñu yàgg ñu accéléré ah baabul xaw fi moo gën a gaaw dafa gaawoon ah c'est vrai am na xadiis yu bari ñu tegale ah non leeru ma nag ndax fii dina mën a nekk yooyu ay xadiisam moo gënoon a gàtt fii en plus xadiis yi dafa am ay xadiis yoo xam ne yu gudd gudd xam nga loolu la fi tuddal benn xadiis boo xamante ne nii ña fa xonnal dina ci ñëw <laughs> eh, boo xam ne dafa tuddoon eh, kii bi rek muy xadiisu Amru ibn Abasa bi yaa ngi koy fàttale ah ne woon dina ci ñëw dina ko indi ci biir. xadis boobu fii la koy indi Allahu fii la koy indi Allahu akbar muy xadis bu gudd gudd gudd gudd moom Amru ibnu Abasa waaw ak yeneen yoo xam ne ñoo gën a gudd quoi moo tax manuma la assurer que ne dina gaawaa ko nañ bàyyee suñu bopp suñu boroom rek ah lu mu def rek ñu xam ne noonu laa ah, fay mu ngi noonu <laughs> mu ne waxtaan waa waa numéro quatre cent douze mooy xadis bu njëkk ci bunt bi mu ne wa an ubadata ñeenti téeméer ak fukk ñaar ah, ah, ay wolof lañuy ñuy wax mais bon j'espère que li may wax noonu la te mu ngi leer wa an ubada ibn samit ñu ngi jële ci ubada ibn samit radiyallahu anhu annahu qaala taalibi la woon ci yonente mi alayhi salaatu salaam mu ne qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee man shahida képp ko seede an laa ilaha illa allahu ku amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allahu ku dut yàlla wahdahu moom dong la sharika lahu point d'associé amul kuñ koy bokkaaleel de amul kenn koo xamante ne ni ah am na ndend wa anna muhammadan te ki ñu naan seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gina sant yàlla ñépp te moom lañ gën a sant te mooy ki gën ràngoo melo yu mat yi tax ñu koy sant wa anna muhammadan te sayyidina muhammad mooma la de sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam la wa rasuluhu te ndawam la ku seede lii wa anna isa waaye tamit mu seede kana isa abdullahi mooy ibnu maryam sayyidina isa ibnu maryam alayhi assalatu wassalam abdullahi jaamu yàlla la wa rasuluhu te ndawam la wa kalimatuhu te kaddoom la goo xam ne alqaaha moom la sànni ila maryama ca dayam di sayyidatu maryam ah war waxun alayhi assalatu wassalam war minhu ba léegi te moom moom isa moom moom lay décrire abdullahi la kalimatullahi la ah ruhullahi la boo ci wax <laughs> même personne bi la ah buñ ne ruhullah mooy saydna isa kalimatullah saydna isa ah, abdullahi fii mooy bii nii nii côté moom waaw mais bu dee abdullah ci liñ joyal yeneen ci ma lay sa ci jublu waaw bu dul moom rek day indi nit ki nga xam ne moo tax muy wax teg ko ci wetam ci côté abd bi ne mu ngi nii waaw wa anna isa kon abdullahi nga seede ne jaamub yàlla la du yonent de du kii bopp du kii du du du yàlla de wal iyaadu billah comme di nasaraan yi wax waaw wa rasuluhu ndawam la yonent la yàllaa ko yónni ci nit ñi wa kalimatuhu ta kàddoom la alqaaha ah, moo ko sànni ilaa maryama ca ndeyam wa ruuhun minhu te ruux la goo xam ne gu mu ëf ci moom la ci ndeyam ci ci la sosoo wal jannatu ci mooy minhu ci yàlla wal jannata mu seede ne aljana xaqun dëgg la mooy lu am la de du ay léebëgg yi ay won dañoo bëgg rek ñu correct ci kaw suuf déedéet wal jannata aljana xaqun dëgg la wan naara nga seede it ke ne sawara xaqun dëgg la adxalahu llahu borom bi dina ko dugal aljannata aljana ala ma kaana min al amal ak loo xam ne ak lu man di def voilà <laughs> lu mu man di def lu mu mën di présenter mais lii mooy li mu fas ci xolam mu dëggu ci moom même bu ñëwee indi ay julli yoo xam ne muraqqa la dafa dafa am mooy yére yu am ay damb daa xesawaay dara matu ci ne mu ngi doon jéem am ngëm yàlla jéem pas-pas yi kooku borom bi da koy dugal àjjana ak lu mu mën di présenter ci jëf waaw comme <laughs> mu ngi noonu xol mooy moteur bi de waaw nañu xool pas-pas yi nay baax laa wax mu ne raw mu ne lii muttafaqun alayhi al imaam al buxaari na ko noon al imaamu muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo mu ne wa fii riwaayatin am na ci benn nu ñu solo xadiis bii li muslim boo xam ne boo demee ci imaam muslim indi na ko dane foofu man shahida Seydina Ubaada nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man képp ku seede shahida ku seede am laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allahu ku dut boroom biñ naan allah wa anna muhammadan te sayyidina muhammad mi rasulullah sallallahu wa sallam ndaw yàlla la xarama allahu alayhi kooku moom mu seede buy faatu boroom ko defee boroom bi xaraamal na safara ci moom waaw allah léegi ba la ñoo ñëw eh, mooy dugg boog ci njàngat yi ginnaaw yi biñ gisee lu gaaw waaye xadis bi ana est-ce que ñoom ñaar kese ko solo ak fan lañ ko solo ak naka lañ ko solo dañ naan la xadis bi ñuy seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal borom ngir mi moo al imaamu al-Bukhari rahimahullahu taala moom mu ngi ko ya ahlal kitaabi la taghlu fi diinikum foofu la ko indi muy xadis numéro 3435 mu ne haddathana Sadaqatu ibn al-Fadl al-imam al-hafiz al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana daal dinañuy nettali Sadaqa ibn al-Fadl suñu sëriñ di Sadaqatu ibn al-Fadl Abu al-Fadl al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana al-Walid mu nekk ñu nettali mooy al-Walid di al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawlahum Abu al-Abbas rahimahullahu ta'ala ash-Shami ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala anil awzaa'i moo ko jëlee ci sëriñ waa Shaam di euh, sayyidina al imaam al awzaa'i Abdurrahmaan ibn Amr ibn Abi Amr Abu Amr ash-Shaami ad-Dimashqi mooy imaam al awzaa'i bu siiw bi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanii nettali na man dong al awzaa'i Umayr ibn Haani Umayr ibn Haani al-Anasi Abu al-Waliid ad-Dimashqi ash-Shaami ad-Daaraani Abu al-Waliid rahimahullahu ta'aala qaala haddathanii mu ne man itam dong man dong Umayr Junaadatu ibn Abi Umayya di Junaada ibn Abi Umayya al-Azdiyu ad-Dawsiyu az-Zahraaniyu ash-Shaamiyu Abu Abdillah rahimahullahu ta'aala an Ubaadata moo ko jëlee ci Ubaadata Ubaadata ibn as-Saamit ibn Qays ibn Asram ibn Fihr ibn Qays ibn Tha'laba ibn Ghanm ibn Saalim ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn al-Khazraji al-Ansaariyu al-Khazrajiyu al-Badriyu ash-Shaamiyu ah, kitaabu bu siiw yàgg nañ ko gis radiyallahu ta'ala anhu gis nañ keroog biñ naan euh, bi euh, Abu Idris naan euh, hadith Seydina Abu Idris bi mu jëloon Seydina Muaz ñi naan non du ci Ubaada la ko jële voilà ñu ne woon non parce que da ko da ko dégg ci Seydina Muaz ba pare dem laaj ko Ubaada maanaam xaqat waaw fu ne ko man li yonent bale saas li ma dégg wax xaqat voilà xaqat mahabbati voilà <laughs> Seydina Ubaada radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala Euh, euh, euh, imaamu Nawawi xadiis bi moom expression yi mu indi kaddu yi mu indi ci Riyaadu Saalihiin mooy bii bu imaamul Buxaari voilà mu déglu mu ne kon an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man shahida an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna iisaa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaahaa ilaa maryama wa ruuhun minhu wal jannatu haqqun wan naaru haqqun Hmm? wala nga ne mooy boo tàmbaliwaatee wala nga ne eh, wal eh, wa anna isa abdullah wa rasuluhu wal wala nga ne wal jannat loolu mooy comme si da nga tàmbaliwaat wal jannata xaq wan naara xaq adxalahu llahu al jannata ma kaana min al amal ala ma kaana min al amal waaw noonu mu ne qaala al-Walid mu ne al-Walid ma la nga gis sànq muy ibnu Muslim Abul Abbas mi nga xam ne sëriñu imaamul Buxaari bi ci moom la ko jëlee Sadaqatu ibnu al-Fadl mooy nee na haddathanii beneen tàllale ibnu Jaabir ibnu Jaabir di Abdurrahmaan ibnu Yaziid ibnu Jaabir al-Azdi Abu Utba ad-Dimashqi ash-Shaami gis nga waa Shaam la ah moom nettali na an Umayr muy Umayr biñ jógee ibnu Haani biñ gisoon sànq al-Anasi ad-Daaraani ad-Dimashqi an Junaada mu jële Junaada muy gis ah Ibn Abi Umayya wa foofu ci hadis boobu Seydina Ubaada dafa yow da koy dugal borom bi adxalawul jannata ala ma kaana min al amal min al amal min samaaniya ayyahaa shaa ci li nga xamante ne mooy abwaab mooy bunti ajjana yi juróom-ñett yi bu ko ci soob la koy dugal waaw bu ko ci soob boobu dinañ ñëw mooy bu ko ci soob mooy. jaam bi ci boppam nit ki xam ne moo seede yii kooku la walla ala ma mooy lu neex borom bi <laughs> loolu dinañ ci ñëw kon imaam insha allahu taala bees ko fàttewul kon lii la ko al imaam al buxaari yëngu an muslim ibn al hajjaj rahimahullahu taala mu ngi koy ne hadis numéro vingt baabu. surah yi biñ def buntu biñ def man maata ala tawhid daxala aljanna képp ku faatu ci woytal yàlla dina wurgu àjjana mu ne haddathana Daawud ibn Rushayd muy al imaamu Muslim Abul Husayn mu ne nettal ne Daawud ibn Rushayd muy Abul Fadl al-Hashimi mawlaahum al-Khawarizmi al-asl al Baghdadi Abul Fadl rahimahullahu ta'ala qaala haddathana al-Walid mu ne imaam Muslim ne ya'ni ibn Muslim gis nañ ko sànq jarul ñu ci dafa al-Walid ibn Muslim an ibn Jaabir gis nañ ko ci beneen càllale bi imaamul Bukhari wax ci suuf muy Abdurrahman ibn Yazid ibn Jaabir al-Azdi wa Abu Utba ad-Darani wa ad-Dimashqi ash-Shami rahimahullahu ta'ala wala mu ne haddathani Umayr ibn Hani gis nañ ko sànq wala mu ne haddathani Junaada ibn Abi Umayya gis nañ ko sànq wala mu ne haddathana nettali nañu qaala yi waxoon naa la kenn bindu ko ci léeg-léeg kenn du ci par exemple fii kenn bindu ci Umayr ibn Hani qaala haddathani waaw mais Junayd Junaada ibn Abi Umayya daa ñëw rek haddathana loolu yaa koy wax yow miy jàng hadith yaa naan qaala ak anna yi voilà haddathana Ubaada ibn as-Saamit qaala rek la annahu qaala wala qaala qaala Rasulullah voilà mooy nee na qaala annahu qaala sayyidina Ubaada qaala mu ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qaala gis nga imam Muslim bële man lan lañ gis sànq man shahida ku seede ci riwaa imam al-Bukhari fii nii rahimahullah imaamu Muslim fii lan la wax man qaala képp ku ne ashhadu an laa ilaha illa allah maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla wahdahu moom dong la sharika la kenn du ko bokkaale point d'associé wa anna muhammadan te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam na wa rasuluhu na wa nawam la wa anna isa abdullahi wa ibnu amatihi gis nga fii wa anna isa te sayyidina isa abdullah jaamub yàlla benn wa ibnu amatihi dugal na foofu ibnu amati amuloon fële doomu jaamam bu jigéen la di sayyidatu Maryam wa kalimatuhu lool gisoon nañ ko mooy kàddoom alqooha gi nga xam ne moom la sànni la Maryam ak mooy amatihi bale mooy Maryam ni alayhi salatu wassalam wa ruhun minhu te ruuxam la gu tukkee ci borom bi wa anna al a haqq te mu seede ne ajjana dëgg la dooyu lépp wa anna naara gis nga sawara haqqun am na de ku naan yooyu day kii la rek non loolu du séan ah. non doo yooyu dëgg la de wallahi day xam ne noonu raw li nga xam ci taal mu ne ku def lii naan xalahu llahu min ay abwaabil jannati samaniyati sha borom bi dina ko dugal ci mu bépp ci juróom-ñaari buntu àjjana yi bu ko ci soob mu ne imam muslim xoola mu teg ci moom comme ni imaamul buxaari def mu ne wa haddathani ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi mu ne wa haddathani te nettali na ma ahmad bi nga xam ne mooy suñu sëriñ da ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi da ahmad ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aslah ibn Mansur ibn Muzahim al-Abdi rahimahullahu ta'ala di Abu Abdillah aki ah, eh, frère o Yaqub ibn Ibrahim Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi moom sëriñu waa kutubu sitta la waaw kii am Yaqub gisoon nañ ko bi ñuy tudd waa kutubu sitta seen sëriñ ah moom Yaqub ibn Ibrahim bokk na ci ñoom ñi nga xam ne jàngal na al-Imam al-Bukhari toog sans intermédiaire jàngal na imaamu Muslim mooy amul benn dig digle mu toog mu jàngal leen jàngal na mooy waxuma ñoom ñoom ñu toogandoo da mooy ku nekk ci ñoom jàngal na la de toute façon léegi jàngal na al imam Abu Dawud jàngal na al imam at-Tirmidhi waaye jàngal al imam Abu an-Nasa'i jàngal al imam an Ibn Majah Yaqub ibn Ibrahim kii nag frère la Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahimahullahu ta'ala al-Abdi Abu Abdillah Baghdadi rahimahullahu ta'ala mu ne man moom dong nga ma nettali ah mu ne qaala haddathana Mubashir ibn Isma'il mu ne ki ñu nettali ma Mubashir ibn Isma'il al-Halabi ah ko joowoon fële ca Halab al-Kalbi mawlaahum rahimahullahu ta'ala hmm? an al-Awzaa'i waa Shaam mu jële ci al-imaam Abdurrahmaan ibn Amr al-Awzaa'i ad-Dimashqi ash-Shaami rahimahullahu ta'ala Umayr ibn Haani muy Umayr ibn Haani mu jàll fii hada al isnad bi misli mooy mu jàll Umayr ibn Hani mu jële ko ci Junaada ibn Abi Umayya mu jële ci Ubaada ibn Saamit bu mel nii mu ne ghayra annahu sauf que foofu qaala dafa yokk ne adxalahu Allahu al-jannata ala ma kaana min amal imaamul Buxaari adxalahu Allahu al-jannata ala ma kaana min amal fii imaam Muslim ne fii riwaaya bii ñun ni ñu ko jàngale ma adxalahu Allahu al-jannata ala ma kaana min amal borom bi dina ko dugal ci àjjana yi bu buntu àjjana yi dina ko dugal àjjana alaama kaana ak ci kaw lu mu mën di nekk min amal lu mu mën a présenter ci jëf rek waaw mu ne walam yazkur riwaay bii nag tuddul min ayyi abwaabil jannati samaniyati sha tuddul ci ana benn ci bu ko soob rek ci buntu àjjana yi nga xam ne ñooy juróom ñett yi kon xadiis baa noonu la léegi eh, nga ne mais man shahida nag yow lii mooy ci kaw muttafaqun alayhi mais nee na wa fii riwaayatin li muslim man shahida ma ne la waaw loolu imaamu muslim rahimahullahu taala moom moo ko soloo ndax bi mu indee xadiis Ubaada bi daf cee tegaat euh, euh, xadiis numéro vingt-neuf moom naa fii riwaaya ndax même xadiis yi la mais euh, feneen la jaar ci kitaabul imaan xam nga biñ jóge sànk nee nañ la imaam muslim xadiis numéro vingt-huit la bii nag vingt-neuf la ci kitaabul iman baabu man maata ala tawhid daxalal janna mooy buntu boobu mooy dee mooy vingt bii la ci teg mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id al imaamu Muslim Abul Husayn mu ne haddathana nettali nañu Qutayba ibn Qutayba ibn Sa'id Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah ath-Thaqafi mawlaahum Abu Raja al-Balkhi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Layth mu ne ki ñu nettali moom Layth wax naan dañ naan Layth do al-Layth mu al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi Abul Harith xarit imaamu Malik sëriñu waa Misra Medina la dëkkoon après mu dem dëkki Misra hmm, rahimahullah an ibni Ajlan mu jëla ko ci ibni Ajlan di Muhammad ibn Ajlan al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani ah, rahimahullahu ta'ala Abu Abdillah an Muhammad ibn Yahya ibn Habban moo ko jëlee ci Muhammad ibn Yahya ibn Habban ibn Munqidh ibn Amr ibn Malik ibn Khansa ibn Mabdhul Abu Abdillah an-Najjaariyu al-Ansaariyu al-Maaziniyu rahimahullahu ta'aala an an Ibn Muhayriz moo ko jëlee ci Ibn Muhayriz moo Abdallah la tuddoon Ibn Muhayriz ibn Junaada ibn Wahb ibn Luuzaan ah ñu xamee ko woon ko ci Abu Muhayriz al-Qurashi al-Jumahi al-Makki al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala an as-Sunaabihi mu jëlee ko as-Sunaabihi gis nañ ko temps yële bi ñuy wax ci muxadram ñooñu nga xam dañu ñëwoon gëmoon yonent bi saa saam ñëw di ko seet si ñu ne leen ñu ñëw fekk ñu ne leen gaañu na muy Abdurrahman ibn Usayla Abu Abdullah al-Muradi mbokku mooy ci waa Murad ci bokk way yi fële ca Yaman ñoom ci ñooñ la bokkoon ah, tuutee desoon mu nekkoon saxaaba mais dafa ñëw ñu ne ko génn yonent bi saa saam de génn na àddina eh, eh, yaa quelques jours Allahu akbar kon as-Sunaa mu jël ci as-Sunaabihi kon mooy Abdurrahmaan ibn Usayl rahimahullah an Ubaada ibn as mu jël ci Ubaada ibn as-Saamit gis nañ eh, léegi eh, fekk mu ne dama dugg daxaltu alayhi wa huwa fil mawt damaa dugg ci Ubaada ibn as mu ngi nekk ci jamono ji nga xam ne ci lay waaj a génn nee na fa bakaytu ma jooy nag man assunaa bu fii ay waay sama sëriñ bi waay ay waay ku baaxam ngi waay ay waay koo xam ne gis na yonent bi alayhi salaatu salaam koo xam ne jële na ci moom ay waay xam ne taxawaay yonent bi alayhi ay waay mu ngi génn àddina ak alimenté gi mu doon alimenté ci giiw fa ma jooy fa qaala nee na Seydina Ubaada bi ma gisee man assunaa bu fii may may jooy mu ne ma mahlan li ma tabki mu ne ma ndànk ndànk defal ndànk looy jooy ah fa wallahi la in istushhidtu la ashhadanna lak bu ñu ma nee ma seedeel la de dinañ ma dinaa la seedeel lu baax li ma xamee ci yow waaw wala in shufi'tu la ashfa'anna lak buñ ma waxee ma plaideel la ah rammu la waxal la lu baax ba ñu ba nga ba nga jaar ba say mbir baax dinaa la ko defal wala in istata'tu la am faan nag te bu ma mënee it dinaa la jariñ de summa qaala wallahi ba pare ginnaaw gi nee na Seydina Ubaada ne ma fa wallahi maa ngi wàtte mu ngi ci lalu faatoo lii lu am solo mooy eh, dajale woon lépp loo xam ne mooy nit ñu baax ni bi ñuy génn àddina seen instant yu mujj wallah loolu lu ñu am solo masha Allah ah commencé sayyidul alamin rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam nan la génn àddina ci lalu faatoo waaw ak ñeneen ak ñeneen waaw mu ne fawal léegi nag mu ne ko wallahi maa ngi wàcc yàlla man ubada ma min hadithin amul benn hadith boo xam ne sami'tuhu min rasulillah bu ma dégg ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ah lakkum fii xayr gis naa ne xadis loolu ma dégg ci moom yiiwa ngi ci pour yéen illaa xaddastumu illaa xaddastukumuhu lu dul ne nettal naa leen ko allah lii mooy boroom xam-xam lii lay jàng ci xeet amul benn yiiw lu dul ne sa xeet ña la boroom bi booleel di leen ko ñoddil waaw te nag lépp loo xam ne it safaan la noon nga leen koy jañale mastata'ta ci loo man rek sa sa say ñaan say dellu ci borom bi say wax say intervention bu jaree sa alal sa doole lépp di nga ko def ngir jañal leen li nga xam ne mooy yu yées te di leen bijjil ay ay xéewal allah amul dara lu baax lu ma dégg ci yonent waaye xam ne am na la leen jariñ lu dul ne lépp laa leen yulli nëbbaluwa leen dara allah illaa xadiisan waaxida suuf ba mu def nag benn xadiis waaw ba mu des benn man ubaada boobu moom ba li ma yoroon yëpp yullil naa leen ko ba mu des boobu loo xam ne xam naa danay jariñ ba mu des benn da pare mu ne ko wa sawfa uhaddithukumoohu al yawm te nag dinaa leen ko nettali tey xam na ne mu ngi ci lalu faatoon allah waaw wa qad uhiita bi nafsi waaw mooy xam na ne mu ngi génn àddina moo tax mu ne wa qad uhiita bi nafsi mooy qarubat ah mooy peeg nañ sama bakkan peeg mooy léegi ma génn àddina waaw te li ma gën a am njort mooy ci laay génn àddina ci sama lal bi ma tëdd allahu akbar allahu akbar léegi nag mu wax leen loolu mooy lan mu ne leen sami'tu rasulallah dégg naa dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallama yaqulu mu naan man shahida an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allahu alayhi an-nar waaw mu ne man dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man shahida ku seede an laa ilaha illa allah ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla wa anna muhammadan te sayyidina muhammad de sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndawul yàlla la xarama allahu alayhi naar borom barki yàlla laa wax yaa ngi seet ku seede ne an laa ilaha illa allah ku am tawxid rek yow moom bi daal dina lay xaraamal sawara ndax safara c'est pas fait al muwahhidin déedéet c'est pas approprié waaw approprié wul ñu baax ñu baax ñi lañuy àndal waaw yi tayyibuuna ñoom li tayyibaati wa tayyibaati li tayyibiin waaw waaye ñu bon alxabiisuuna moom lil xabiisaati <laughs> waaw lu yées yi lu yées yi ànd dërëm ak dërëm ñoo mën a ànd safara approprié wul pour kuy wéetal yàlla waaye ajjana approprié pour koo xam ne day bokkaale yàlla mooy man lool lool du lool lool borom dee ko defe noonu déedéet kon nag képp ku seede que amul benn buur bu war a jaamu ku dul ne amul benn buur bu ñuy jaamu ku dul yàlla te Seydina Muhammad nii nga gën ne borom bee ko ni sallallahu alayhi wasallam borom bi xaraamal na ci yow li nga xam ne mooy annaar mooy safara léegi ginnaaw taxrij beeg yooyu xadiis bi voilà bokk na ci xadiis yi nga xamante ne nii day renforcer yaakaaru nit te xadiis yi ñu ne yaakaaru surtout bii mu mujjee wax waaw waaye yonent bi alay saa saam dafa nañoo dajaleel affaire yi waaw xeetu ngëm yàlla yépp lu dugal fii bu njëlaatee hadith bi version bi njëkk li waaw man shahida lëkkaaleem ak suñu bunt bi yaakaar ay way jële nañu bari nañu rëy yaakaar ci suñu borom képp yow fekk yaa ngi def lii looy tiitati non non gëm nga yàlla gëm gëm yonent bay sasam jeex na laa taxaf wala tahzan gis nañ ci malaaka yi bi ñuy wax gaay bu ñuy génn àddina allah taxaafu wala tahzanu wa absiru bil janna waaw yéen kay da ngeen bu lu ngeen di ragal bu leen ragal fi ngeen jëm bu leen jàpp ci li ngeen fi baa ngay nekk seen gannaaw wa abshiru yéen kay li ngeen war a def mooy dee leen bëgg rek bil janna ci aljana waaw suñu waroon ne innal abrara la fi na'im gis nañu baax ni ñu ngi même bu ñuy dund ñii ñu ngi ciy xéewal allah waaw waaw waaye wañ nal fujjaara la fi jaxi gis nga abraar yi ñu baax ni ngëm yàlla ak lu ñu mën di ñàkk ci àddina am amu àddina la fi nañ ñu ngi ciy xéewal loolu moo tax ngay gis nit bu pauvre lool waaye dese ngëm yàlla am mais yow ala tën koy yërëm bay waaj a jooy boo ko gisee moom mu ngi bëgg rek di ree te yow sa poche yi fees na say compte fees na yaa ngi yor foo bëgg a dem dem ci àddina bi yor sa passeport diplomatique wala koo xam ne passeport parce que dëkk ma nga dëkk passeport yow même bu dee wolof nga am nga passeport américain wala français wala yoo xam ne daanaka fu bari da ngay kii rek di def te am nga moyen di dem yooyu yëpp mais yow bëgg woo ni mu bëgg nga gis ne yow waa man saa bu ko fekkee il a le